a'uuzubillahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci gazawaatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam gisoon nañu ghazwatul Ushayra wala al Ushayra muy xareb Ushayra eh, te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnoon yuridu Qurayshan doon uti Quraysh waaye fekk ñu rëccu ko eh, moom aleyhi salaatu wassalaam eh, waaye mu daldi am ay accord ak waa bani Mudlij ak seen alliés yi ci waa bani Damra ginnaaw gi mu dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu la imaam ibn Isxaaq raxmatullah daldi wax loolu moo doon suñu ñetteelu xare bu ñu gis ginnaaw ghazwatul abwa ak Buwaat ak ghazwatul Ushayra wala ghazwatul Ushayr kon imaam ibn Isxaaq bu ñu continuer fi ñu yemoon ba léegi imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di jóge ghazwatul Ushayra dellu euh, te waxoon na la ne bi mu demee foofu ci euh, Ushayra ci xare boobu mu ne fa aqaama biha jumaada al ula wala wa layaaliya min jumaada al axira mu ne Ushayra foofale ba mu demee ci xare boobu campé na fa dal di fay des jumaadal ula ak ay guddi ci jumaadal axira fala am ak accord ak ñiñ la wax léegi waa banu mudlij imaam ibn isxaaq nag dañu nettali li ci koon li ci teg mu ne kon mu summa rajaa ila al madinati walam yalqa kaydan ginnaaw gi mu dellu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam te xeex amul waxoon nañ la riwaaye bii bii moom bu wér na ndax imaam al buxaari rahmatullah alayhi daal dina koy solo comme ni ñu ko tudde ci jataay bi weesu mu jëla ko ci seydina zayd ibn arqam radiyallahu taala anhu wa arda kon ginnaaw loolu imaam ibn isxaaq di continuer ci beneen xew-xew bu am mu ne waqad kaana ba'atha bayna yaday dhalika sa'd ibn abi sa'd ibn abi waqqaas fi thamaniyati rahtin min almuhaajiriin mu ne yonent bi aleyhi salaatu boobu bi nga xamantane nii ci la doon dem ghazwatu al Ushayr wala Ushayra en même temps dafa yónni woon benn sariya muy sariyatu Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu wa arda mu ne fi thamaniyati rahtin ci euh, huit huit mbooloo moo xam ne huit lañu minal muhaajiriina te bokk ci ñi nga xam ne ñoo jóge woon madina Makka daal di gàddaay ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam di muhaajiruuna mu ne fa xaraja kon muy sariyatu Sa'd ibn Abi Waqqaas ginnaaw bi ñu gisee sariya bu seydina Ubayda ibn al-Haaris ak seydina Hamza ibn Abdul Muttalib bi mooy ñetteel muy sariyatu Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa fi thamaniyati rahtin min al-muhaajiriin parmi huit mbooloo ci muhaajiruna yi imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne fa xaraja xatta balaga alxaraar min ardi alxijaaz mu ne bi mu ko digalee lool nag fa xaraja seydina Sa'd ibn abi waqaas daal di génn xatta balaga ba ni muy jotee alxaraara muy alxaraar mu ne min ardi alxijaaz bokk benn bërëb la foofu la ca Xijaaz am nañu ne soriwul Juhfa di miiqaat boobu di miiqaat waa Shaam ak ñi jóge Égypte ak ñooñu muy miiqaat ci euh, lieu de sacralisation booy dugg ci aj ji muy miiqaat waa Misra ak ñooñu ak Afrique euh, occidentale Afrique euh, du Nord ak ñooñu muy lan muy al Juhfa loolu am nañu ne soriwul foofu bërëb boobu noonu imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi am na lum ci continuer waaye da ko tënk sariya bi waaye sariya bi ah, ki imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy soloo na ko noonu imaam al Bayhaqi raxmatullah alayhima imaam ahmad ci musnad bi imaam albayhaqi ci dalaa'ilu nubuwa waaye bi sanadin da'if ci càll la goo xamante ni nii dafa faible defu wéradi imaam ahmad ibn hanbal dane xaddasani abdul mutaali ibn abdil wahaab mu ne nettali na ma sama di abdul mutaali di doomi ku ñuy wa Abdul Wahhab qaala nee na xaddatani Yaxya mu ne moom ki ko nettali mooy Yaxya ibn Saciid léegi doomu imaam Ahmad bi rahmatullah alayhi foofu nga taxaw foofu ci càllale boobu ñu indi beneen boo xam ne doomu imaam Ahmad bi moo ko kii moom imaam Abdallah ibn al imaam Ahmad ibn Hanbal moom moo def yokku yooyu ci téere baayam bi di téere sayyidina imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala aljami moom doomam jooju mu ne qaala moom Abdullah mu ne xaddatani nettali nañu sa nettali na ma Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Umawi mu ne sama sëriñ de moom ma nettali de Sa'id di doomi Yahya Yahya di doomi Sa'id al-Umawi tamu bokkoon ci kojug Banu Umayya moo qaala nee na noom moomu di Sa'id ibn Yahya xaddatanaa nettali nañu abi di kan Yahya ibn Sa'id gis nga foofu la càllale Seydina imaam Ahmad ak doomam ji foofu lañ dajale foofu lañ daja foofu lañ euh, euh, euh, fekkante fa lañ nekk benn mooy ci kaw gi ñoo ko wute waaye ñu ngi dal ci kan Seydina Yahya ibn Sa'id voilà kon qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abi kon Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id mu ne baayam di Sa'id ibn Yahya Yahya ibn Sa'id bokk euh, moom moo ko nettali moom mu ne qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Mujaalid Mujaalid nag bokk na ci ñi tax càllale bi euh, wérul Mujaalid Mujaahid Ah, an Ziyaad ibn Ilaaqa mu jële ko ci Ziyaad ibn Ilaaqa an Sa'd ibn Abi Waqqaas mu jële ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas qaala mu ne radiyallahu anhu moom muy nettali Seydina Sa'd mu ne lamma qadima Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madiina jaa'athu Juhayla mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu gàddaay see ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam Juhayna dañ koo dikkal gisoon nañ ne bi ñuy gis ghazwatu Buwaat imaam al-Hafiz ibn Hajar woon nañu Radwa surtout Radwa benn bërëb benn montagne la bu nekk foo ci waa Juhayna ñoo ko moom ci seen dëkk ba te soriwul Madina nee na ñooñu nag ñoom lañ la waxoon ne ku fa dëkk moom lañ naan al-Juhani ku kojoo foofu nee na dañoo dikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow de euh, wàcc nga suñu biir ndax bon mooy seen biir euh, ndax dalee na jege léegi ndax Yasrib gii ak Juhayna presque benn lañ dañoo jegante ñu ne ko nag léegi taxawal nga dëgër fi nga nekk ba ni ñu lay dikkale ba ñu la dikkalee nga daldi am ak ñun ay accord euh, bu ñu demee ba gis suñuy ñoñ waxtaan ak ñoom bu ñëwee ñu am ak yow accord yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen defal li ñu bëgg niñ ñëwee ñu bari ci ñoom ñu daldi tuub fa aslamu seydina Sa'd ibn Abi Waqqas di nettali nag sariya bii di sariyatu Sa'd ibn Abi Waqqas di sariyatu al moom mu ne seydina saad radiyallahu anhu nee na fa ba'athanaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii rajab yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag daal li ñuy yónni fii rajabin ci weeru rajab bul fàtte na ghazwatul ushayra yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, fala des li nga xamante ne mooy jumaada al ula ak lenn ci guddi jumaada al aaxira rajab gi ci tegu kon mu yónni seydina saad ibn abi waqaas radiyallahu anhu wa ardaa mu ne fii nag xam nga imaam ibn isxaaq dane ci huit lañu huit mbooloo moo xam ne huit mu ne wala nakunu mia moom nag ci riwaaye bi en tout cas riwaaye bi wérul wax yéen itam imaam ibn isxaaq da ko nettali bi duuni sanadin ci loo xam ne amul càll la mu ne ñun nag matuñu woon nee na wa amarana an nughira ala hayyin min bani kinaana ila janbi juhayna léegi nag cahier de charge bi mission bi mu ñu digaloon moom alayhi salaatu wassalaam moo ñu dem daldi xare ji ak benn quartier boo xam ne ci waa kinaana lañ bokk soriwuñu woon jege ñi nga xam ne ñooy juhayna nee na fa agharna alayhim ñu nit ñu def lool daldi dem daldi leen songu nee na nag waaye wakaano kathiran fa laja'na ila juhayna nee na nag biñ leen songee comme que bariwul fekk ñoom ñu nekk ñu baree baree baree bari mbir mi manula entre après nag ñu battre en retraite fan ila juhayna ñu dem ci ila juhayna ci waa juhayna ndax ñoom am nañu accord ak yonent bi aleyhi salatu wassalaam léegi bi ñu ñëwee foofu daw fa di daw nekk fa ay daw làqu ngir gaa yi bañ leen a massacrer nee na famanauna ñu daal di ñuy protéger ci ayu ñi nga xam ne ñoom lañ euh, quartier boobu ci waa Bani waaye ñu ne ñu ñoom waa Juhayna ñu ne lima tuqaatiluuna fi shahril haram ne waa yéen ñun sax dañuy laaj dañ leen di laaj lan moo la lan moo tax ngeen di xeex ci weeru weeru weeru weer wii nii weer wu wu sell wii weer wu ñu ormal mii muy muy lan rajab voilà ndax shahrul ñeenti weer yooyu weer yu ñu ormal yooyu rajab ci la rajabun fard ñett yi dañoo bokk sard wa waaxidun fard te mooy rajab di rajabu mutar ñu ne ko mais lu tax ngeen fi xee ngeen di xees ci lool sax nee na fa qaala ba'duna li ba'din ma tarawn léegi nag seen biir nag ñuy waxtaan seen biir am ñu ne waaye yéen euh, lan ngeen gis mooy ñuy waxtaan ana naka lañuy def moo léegi ban décision la ñuy jël fa qaala naa ñenn ñi ne na nati nabiyallah fa nuxbiru ñun daal lañuy dem dellu ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy nettali li xew loolu la première partie bi wax mbooloon wa qaala qawmun laa ñeneen ñi ne déedéet bal nuqiimu ha fii lañuy des nee seyna Seydina Sa'd moom mu ne wa qultu ana fi unasin ma'i nee ma wax man ci ay nit ñoo xam ne ñoo nekkoon ne leen laa bal na ti ira qurayshin fa naqta'uha wala fa naqta'uha ñu ne moom mu ne comme que moo jiitoon bi mu ne déedéet du ñu des fii te duñ dem ci yonent bi alayhi li ñuy def dañuy dem ci karavaanu Quraysh bu fiy jaar ñu daal di koy dogaale mu ne ñun nag ma jël décision boobu am ñu ànd ak man ñu dem waaye ñeneen ñi ne woon ñoom dañuy ndax dañuy dem ci yonent bi alayhi salaatu ñu daal di dem ci moom daal di koy nettali li xew nee na fa qaama ghadbaana muhmarral wajh nee na bi bi mu leen gisee ñu ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mer xar kanam gi daal xonq moom alayhi salaatu wassalaam lu ko merloo mu ne adhabtum adhabtum min indi jamiican wa ji'tum mutafarriqiin innamaa ahlaka man kaana qablakumul furqa nee na mu ne leen yéen naka ngeen di jóge ci man di dem nekk mbooloo yéen ñépp demandoo nekk benn ngeen di ñibbi si ñëw ñeneen ñi gisuma leen ne leen li innamaa dëgg-dëgg li nga xam ne moo alakoon ñi leen jiituwoon moo doon tàqale ko mooy taqale ko yéen ma yónni leen dem leen doxal ma mission ngeen nekk benn yéen ñëpp def mbooloo ngeen di ñëw ñenn ñi ñibbi si ñeneen ñi dem feneen looloo ko mer woon gis ne kon alayhi salaatu wassalaam masula bëgg ay division ndax division loolu du indi lu dul ay ndax lay alka alkande lay indi moo tax mu ne yadullahi ma al jamaa loxol yàlla moom mbooloo mi lay àndal moo tax division baaxul mu ne lan moo tax looloo ko merloo mooy diviser mu nga foog ne kon imaginer leen nga foog ne jullit ñi ni ñu mel ci àddina bi diviser wu mel ni gétt goo xam ne dañoo tasaaroo nga foog ne neex na ko alayhi salaatu wasalaam kallaa loolu neexu ko mukk mukk ku nekk di xëcc di jaay fanatisme nous les murit nous les tiijaan nous les xaadar nii ku nekk jàpp na yaa gën nga dem ci pays boo dem rek nga gis fa yooyu loolu noonu kontaan loowul alayhi salaatu wassalaam mu ne leen innama dëgg-dëgg ahlaka man kaana qablakumul furqa li nga xam ne moo alak ñi leen fi jiitu woon mooy ak tàqale ko kon loolu mooy sariya bu seydina Sa'd ibn Abi ci sanad boo xam ne nag bu da'if la kanta imaam ibn Ishaq mu ne fa xaraja kon seydina Sa'd ibn Abi mu génn xatta balagal xaraar ba ni muy àgge xaraar nekk ci suufu Hijaaz mu ne summa raja'a walam yalqa kaydan mu daldi dellu moom Euh, imaam Sa'd ibn Abi Waqqaas te dajawu benn xeex amul mu daldi ñibbisi imaam Ibn Hisham nag ne dakara ba'du ahli al-ilmi anna ba'da Sa'd kaana ba'da Hamza mu ne am na nag imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi mu ne nag am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne këne yónni gi nga xamante ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni woon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas c'était juste après bi mu yónnee Hamza ibn Abdul Muttalib loolu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim yu ko wax dangay gis ne loolu am ngay wuute la li ëpp nag dañ ne sariyatu Hamza mooy bi njëkk am nañu wax loolu gin ko dëgëral comme niñ leen tudde woon ñoom imaam Abu Ma'shar imaam al-Waaqidi ak ñooñu këne ñoom imaam ibn Sa'd ak ñoom ñépp dañu ne loolu mooy yi nga xam ne moo gën a dëgër ak Seydina Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi jami' kantaa imaam ibn Ishaq moom dane woon ci waxam jooj mu conditionné woon këne bu sariya Seydina Ubayda ibn al-Harith ak bu Seydina Sa'd bii euh, da ngay gis ne bii nii neen am nañu ne kon ci waxu imaam ibn Hisham que ne juste après bu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib la radiyallahu taala anhu wa arda euh, waaye wallahu taala alam ay dhalika kaan ana lan ci lii moo ci nekkoon kon loolu mooy sariyatu Sa'd ibn Abi Waqqas ci Rajab ah, yii nii nag yii nii comme ni ñu ko waxe woon ci jataay bii weesu wala ba ci te bii weesu imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moom yii yépp dana ci première année bi la mais waxoon nañ la li tax ñu jël bii premièrement moom malgré xam-xamam bu bu bari mais gis nga ca introduction bi liñ la waxoon ci boroom xam-xam yi liñ wax ci moom te ñun imaam Ibn Ishaq même bu dee wuute am na ci boroom xam-xam yi moom mais amul moom lii amul kenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku ne moom ab matruuk la comme imam ibn Sa'd te moom gis nañ ni am na ñoo xam ne moo tax boroom xam-xam yi dañ ne li mujj mooy ne moom imam ibn Sa'd moom ku wóor la saduq la ku dëggu la nit la koo xamante ne xadiisam lu mu kawe kawe am nañu ne lu mu kawe moom xadiisam ci xasan la yem bu dee ne deful an ana mooy deful comme que mudallis la deful loolu alors que imaam euh, euh, al-Waaqidi moom matruuk la moom moo tax ñu daal di appuyer waxu imaam Ibn Ishaq ba pare renforcer ko waxu imaam ash-Shafi'i al-Muttalibi ba ne woon ku bëgg a géeju ci imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhima ginnaaw kon xew-xew boobu imaam ibn isxaaq raxmatullah mu ñuy nettali leneen muy wax ba léegi moom imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon bi mu jógee ghazwatul ushayra entre temps nee woon na yónni woon na Sa'd abi waqaas xeex amul foofu ci ushayra mu daldi dellu ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne moom imaam ibn isxaaq raximahullah tumma lam yuqim rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam bilmadina xiina rajaca min al-ushayra illaa layaaliya qalaa'ila laa tablugu al-ashara mu ne xatta agaara kurz bnu jaabirin al-fihriyu ala sarxil madina mu ne euh, moom imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne yonent bi bi nga xam ne ci la jóge ci gazwatul ushayra ñibbisi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nee na desu fa lu dul illaa layaaliya qalaa ila lu dul ay guddi yu néew la fa paase la fa defaat la tablughul ashara guddi yoo xam ne matuñu sax diis guddi nee na xatta agaara Kurz ibn Jaabirin al-Fihri ala sarh al-Madina rek ci matul dix nuit bi mu jógee ghazwatul Ushayra ñu naan Kurz ibn Jaabir al-Fihri daal di song daal di def benn razzia ci li nga xamante ne mooy ca caawama ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fi nga xam ne fa la ñuy sàmmi jur ji mu dem fa daal di fay def rasia yóbbu lu bari ñëw rek mooy fi nga xam ne nag yeeg bëy yeeg xari mu ñëw moom def fa benn ab songu daal di jël mbir yi jël ci rek daw moom Kurz ibn Jaabir ak mbooloo ma mu àndaloon mu ne imaam Ibn Ishaq fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi talabihi xatta balaga nee na yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi mu ko yëgee to dafa yëg ne am nañu ku attaqué si troupeau médine yi rek seen troupeau yi rek mu génn topp ko waaye mu topp ko topp ko topp ko ba ci benn xur bu ñu naan Safwan mu ne min naahiyati badrin ci côté badar foofu noonu di badar gi nga xam ne gisaguñ ko muy fi xeex bu siiw bi amoon waaye wafaatahu kurzun falam yudrik waaye kurzu daal di rëcc daal di ne fees rëcc daal di koy gisu ko moom aleyhi salaatu wassalaam euh, kurzu ibn jaabirin al gis nañ lii mu def moo ñëw songu li nga xam ne mooy gàttu waa Medina gi bu jullit ñi jël ci daldi daw waaye nag malgré lii mu def mujjoon na tuub saxaabi la woon radiyallahu taala anhu arda moom gis nañ turam lool la woon mu ngi tuddoon Kurz ibn Jaabirin ibn xisl ibn al ahab ibn habib ibn amr ibn shaybaan ibn muhaarib ibn fihrin al qurashiyul fihri moom kon kurz ibn jaabir la tuddoon di di doomi jaabir jaabir di doomi xisli xisli di doomi ahab ahab di doomi habib ibn amr ibn shaybaan mu dem ba ci bokk ci waa fihr al qurashi te bokkoon ci koju quraysh moom nag bi laata muy tuub dafa newoon comme niñ koy gise kaana min ru'asa'il mushrikiin dafa bokkoon ci tetu kuffaar yi nga xam ne ñoo gi mooy polythéistes yu mag yi yéeféri euh, ba moo ko yóbbi loolu nga xam ne noon boobu mu nekkoon ci jullit ñi nekkoon tamit kilifa ci yéeféri tax na bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la jóge ghazwatul Ushayra li imaam Ibn Isaaq wax nee na desu fa lu dul lu dul ay bés yoo xamante ne ni guddi yoo xam ne matuñu fukki guddi lu dul Kurzumi ibn Jaabir al-Fihri daal di songu nag li nga xamante ne ni mooy troupeau waa Madina di troupeau jullit ñi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di topp seeni tànk ngir toppi leen dabi euh, keroog bi muy génn imaam ibn hisham rahmatullah alayhi mu ne yonent ki mu bàyyi woon mu assuré intérim bi moo foofu ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mooy zayd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim loolu imaam ibn Hisham moo ko wax ne bi muy génn keroog di toppi Kurz ibn Jaabir mi songu caawa mi kooku la fa bàyyi woon di Seydina Zayd ibn topp ko ba ni muy àgge ci xur woo xam ne ñu ngi koy tudde Safwaan nekk min naahiyati Badrin ci côté Badar ah waaye wafaatahu Kurz ibn Jaabir Kurz daal di ne rëcc ko falam yudrikhu daal di koy jot daal jotu ko mu rëcc ak la mu jël imaam ibn isxaaq ne wa hiya xare bii nii xare bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn doon dàqi Kurz ibn Jaabir te jotu ko moom la ñuy woowe ghazwatu badrinil ula mooy xare badar bu njëkk looloo tax ngay dégg ñu naan badrinil kubra bu mag bi ndax ghazwatu Badr boroom xam-xamu siyar siira yi rahmatullahi alayhim dañ ko diviser ci ñaari Badar mooy Badar gii nii bu njëkk bii nga xam ne xeex amul course fa ñëwoon song dëkk bi daal di daw yonent mi alayhi salaatu salaam yëg ko di ko toppi di ko dàq ngir jàppi ko far mu rëcc ndax bi ñu agsee Safwaan ci bërëb boo xam ne foofu ci côté Badar la nekk Badar ab teen la woon bu tuddoon Badrin Badr ci côté bi mu àggee foofu waa ji rëcc ko mu xam ne rëcc na ko nag mu arrêté euh, xare boobu la ñuy woowe gazwatu xare Badar bu njëkk bi xare Badar bu mag bi nag mooy bi nga xam ne moo siiw moom la ñépp xam bii dañ koy woowe gazwatu Badrin al ula waaye tamit dañ koy xame ci ghazwatu Safwan muy ghazwatu Safwan kon bii mooy ñeenteelu la ñeenteelu xare ginnaaw Abwa Buwaat al-Ushayr wala al-Ushayra Safwan di ghazwatu Safwan di wala nga ne ghazwatu Badrinil ula di xare Badar bu njëkk bi imaam Ibn Isaaq nee na rajaa rasulullah bi loolu xewee nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon kursu rëcc na mu dem foofu ba safwaan gisu ko ci côté Badar mu daldi dellu ilal madina daldi dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kursu mii nag ibn jaabir radiyallahu anhu mujj gi dafa tuub bi nga xamante ne nag ci la tuub da gis ni nit la koo xam ne dafa amoon talent di guerre le que euh, mu daldi dàqi mu ñëw am fitu songu quand même Madina noonu def razzia bu gaaw mooy opération coup de la def ba pare ak mobilité bi mu àndal songu jël dawat gars ñu topp ko mënuñu ko nag moo lay wan ne kon waa ji spécialiste la ci affaire bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda moo tax bi nga xamante ne nii ci la tuub moom euh, di Kurz ibn Jaabirin radiyallahu taala anhu imaam at-Tabaraani dafa solo ci al-Mu'jamul Kabiir rahmatullah alayhi mu ne euh, jëlee ci yoonu Salama ibn al-Akwa'i radiyallahu taala anhu wa arda mu ne euh, kur bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi kurzu ibn Jaabir al-Fihri radiyallahu anhu tuube euh, dafa am benn bés am ñu ñuy wax al-Uraniyun ñoom seen histoire siiw na mu ngi ci saxiix yi euh, ñoom dañoo def ni kurzu def waaye ñoom beneen façon lañ ko defee urani yuuna yi dañoo ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwoon ne dañuy tuub si après biñ ñëwee euh, am na ci yenn riwaay yi nee nañ huit lañu woon ñu daldi tuub nekk madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam def fa quelque fan nag euh, wopp gi doon dal waa madina daal moom daal air bi ak climat bi changement de climat bi tax ñoom ñu daal di feebar comme ni nga xam ne mooy dal nit bu dee da changer climat jóge sa dëkk dem feneen foo miino euh, léegi nag bi mu demee noonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen digal ñu dem ci àll bi boole leen ak ki nga xam ne mooy yor géttug jullit ñi euh, di ko toppatoo ngir mu leen di jox ci soow mi te di leen ñuy naan ci soow mi di ko booleeg sawu géléem yi bi nga xamante ne noonu lañu def ba wér ba wér xadiis ba boo demee ci sax yi Seydina Anas moo ko nettali radiyallahu taala wa arda bi ñu wéree waaye delloowuñ naar ba xoromam ñu wër non seulement daal di sàcc gàtt gi jël ci mooy lool moo doon bayt bokk na ci baytu maalul muslimiin mooy seen alal loolu la doon doon alal joo xam ne ñépp a ko woon seen xar yeeg seen bëy yeeg yooyu yépp am na koo xam ñoo xam koo xam ne moo ko doon toppatoo ndax ñoom du nekk ci biir kër yi dañuy ut ñax mu ñu soxla yooyu ak caawa mi di wër waaye bi mu bi ñoom urani yu na yooyu yemuñu ci ñoom yonent mi alayhi salaatu salaam defal leen njekk lool ñu naan ci soowu gëléem yooyu ak saw yi boole ko sawi gëléem yi bokk ci liy wane ne li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi comme li mu ne ngiiru imaam euh, Maalik ak imaam Ahmad ibn Hanbal këne saw li nga xam ne makulul laxm yi ñuy lekk seeni yàpp loolu seen saw ak seen yooyu noonu nekkul loo xamante ni nii dafa sobewu sobewuwul ndax bu dul woon lool dul leen ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam du leen ko naan loo takaana yusalli yonent mi alayhi salaatu wasalaam da doon julli fii marabidil ghanam fi nga xamante ne nii mooy géttu xar yi dafa doon julli voilà kon loolu day wane ne seen yi ñuy lekk seen yàpp animaux yi ñuy lekk seen yàpp seen saw ak seen dem àll yépp du sobe voilà xadiisu urani yuuna yi bokk na ci li nga xam ne ñoom moom la ñuy tegtaloo waaye loolu duñ ci gën a dugg euh, ak euh, xóotal yi loolu baax na noonu waaye pour wane ne lii nii nga xam ne lii bokk na ci dalilu euh, bokk ci dalilu waa mazhabu imam Malik ak imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim léegi ñoom kon delloowuñu naar ba xoroma ñu wér li ñu def bi ñu wéree ñu daldi sàcc ci jur ji yóbbu troupeau bi waa doon toppatoo ci leen doon dimbalikat di ne woon seen médecin dégg li ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax defal leen loolu ba ñu wér ñu jël gàtt gi di yóbbu am na ci yenn waaye mu dem waa ji dem di leen dab euh, am na ñu ne yasaar lu tuddoon radiyallahu taala anhu di mawla rasulillah am na nag ñu ne mbokk seydna abu zar abu zar la woon alxifaari radiyallahu taala anil jamii mu dem di leen ko wax ngir euh, opposé wu ci li ñuy def gars yi daal di koy rey nan lañ ko rey ñu dagg loxo yi dagg tànk yi jël ay ay ay dég dég ndég jam ko ci ci ci wi ba pare daal di jël bët yi ñu daal koy tuur bënn bët yi bët yi tuur ñu rey ko rey gu ñaw daal di dem seen yoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci bëccëg gi xabaar bi daal di koy dikkal këne waaja orani yu na ya non seulement jël nañ troupeau bi mais rey nañu ka nga xam ne moo nekkoon sàmmkat ki doon sàmm bata betaayu jullit ñi yonent bi alayhi salaatu wa daal leen topp keroog nag bi nga xamante ne nii ci la leen di topp di leen kii euh, ki nga xamante ne moo jiite woon mbooloo moomu euh, moo doon Kurz ibn Jaabir al-Fihri euh, même xadiis bii nag di xadiis imaam at-Tabaraani biñ la wax moom dafa da'if même bu dee ne am na yeneen yu ñëw di wax histoire bi moom moom am na cosaan bi mu ngi ci saxiix saxiix imaamul Buxaari imaam Muslim waaye rahmatullah alayhi ma waaye le fait que euh, mu ne keroog noonu bi ñu rayee euh, ki nga xam ne mooy gàtt boobu yonent bi alayhi salaatu wasallam ba pare jiital giléem yi ngir yóbbu ko moom ci xadiisu imaam at-Tabaraani bi dane ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fii aathaarihim xaylan min al-muslimiin amiiruhum Kurz ibn Jaabirin al-Fihri mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane dafa yebal ay jullit ci jullit ñi ay chevalier yu mag ci ñoom ne leen topp leen ko dem leen topp leen leen nu ngeen mën a def na ngeen leen indi keroog ki nga xam ne moo jiite woon loolu ñooñu moo doon Kurz ibn Jaabir al-Fihri bi allahu akbar xoolal moom mi ne woon min bu yàggul laata muy tóob mu bokkoon ci gawar iblis yi ba ñëw di songu dëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yóbbu seenu seen seen gëléem yéeg yooyu tey suñu boroom daal di koy changer waaw ba ñi nga xam ne ñoo def loolu moom tay du moom lañ dàqi mais moom mooy dàqiwaate allahu akbar gis nga de yuulijul layla fi nahaar wa yuulijul nahaara fil layl yàlla mooy mooy loolu nit dina mel neen ba nit ñi naan dañuy désespérer mais yàlla changé kii moos xam nga ne bi muy ci ghazwatu Safwan bii bi muy song kii bi ku leen ne woon ne waa nooy ku baax lay doon ba dina defi action yu mel nii loolu nga gis ne kon xam-xamu yàlla buur yàlla loolu lay dogal bu kenn naan diw moom comme que ci lu bon la nekk léegi si fini moom moom ku bon la safara la jëm ah ah loolu bu kenn taxaw place borom bi di jéem a wax ci loo xam ne xam-xamu keseem la. kon mu ne kon keroog ñooñu biñ leen dàq yee ki leen jiite woon mooy kursu bi Ibn Jaabirin al-Fihri. bi nga xamante ni nag ci la leen dàq ji euh, ñu daal di dem fekk euh, benn gël benn jigéen lañ lañ fa lañ gis euh, mu dal di leen ñoom ñu daal di koy laaj mbooloo moom ci saxaaba yi ki leen jiitoo de Kurz ibn Jaabir al-Fihri radiyallahu anhu ñu daal di romb benn jigéen boo xam ne dafa yor benn mbaggu ci giléem yi di lekk non lekkul sax da koo téye di dem mooy boo xam ne dañ koo rey ba fees ko ñoom ñu mu ñu gis ko mu ñu ne ko euh, mais yow ñu laaj ko ne ko ndaw si soxna si yow foo jële sa lii nga yor mu ne man daal dama romb ay nit ñoo xam ne naxaru ba'iran fa atuni hadha wa hum bi tilka al mafaza ñu ne leen ndaw si ne leen ah man de côté bii nag ci xadiis bi wérul imaam al-Waaqidi moo ko soloo ci al-Maghaazi bi sanadin da'if mu ne moom dane ndaw si ne leen man daal damaa romb benn mbooloo boo xam ne daal rey na dañoo rey rendi ak gëléem dañoo loj ak gëléem ñoom nag ñoo ma jox lii ñoom nag ñu ngi distance tel fa lañ nekk ñoom Kurz ibn Jaabir radiyallahu daal di fay dem fekk ne ñoom la ñu jàpp leen ñoom ñépp biñ leen yóbboo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen def ni nga xamante ne noonu lañ def ñële ki nga xam ne moom lañ rey muy sàmmkat boobu noonu radiyallahu anhu ñu daal di leen def lool ba pare ne bu leen kal ka daaj leen foofu ñuy ñaan ñu may leen ndox mu ne bu leen kenn may ndox foofu lañ leen bàyyi ba ñu dee ndax ñoom asawullaha wa asawu rasul dañoo mooy yàlla mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ñu tuubee ba pare ñu naan déet li leen dal dal leen ñu daal di leen euh, jox koo xam ne moo leen di toppatoo amul dara lu ñuy def ñu rey ko daal di bënn bët yi jël ay ndég jam ko ci làmmeñ wi dagg loxo yi dagg tànk yi waaw te loolu borom bi waxoon na gis nga ñi nga xam ne dañuy wër ci suuf si yasawna fil ard ba pare di fi def fasaadal an yuqatta'u ñooñu seen kii mooy ñu def leen noonu dagg leen rey leen rey boo xam ne bu kii way aw yusallabu wala ñu laal di leen pendre daaj leen ba bu ko defee wa aw yunfaw minal ard wala ñu exiler leen ndax lan loolu gis nga boo ko defee dina tax ñeneen yi dina dina dina dina tax ñeneen yi ku sa xel di waaja dem ci loolu nga xam ne lii moo lay xaar kon ñoom noon lañ leen def fay leen li nga xam ne moom lañu defoon ñoom ñoo ñu jógewoon ci ñu gin leen a xam ci uraniyun keroog nag fatxu makka bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ubbi makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman ci riwaaye boo xam ne imaam al buxaari rahmatullah aleyhi moo ko soloo ci saxiix bi moom Kurz ibn Jaabirin al-Fihri radiyallahu taala anhu mu ngi àndoon ci ñi nga xamante ni ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digaloon muy ñu àndoon ak Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu taala anhu nga xam ne bi muy dugg ci dana ko yow jaaral min a'la Makka moo jógee ci kaw Makka ñu def ay mbooloo yu bari ñii dugg fii ñiy dugg fii ñiy dugg fee Seydina Xaalid ibn al-Walid nag dana ko yow jóge mooy duggeel Makka ci kawam mooy jógeel ci noor bi bu doon tey ci kaw daal di dugg si léegi moom Seydina Fihr ibn Jaabir ci mbooloo moom la bokkoon euh, waaye ci bés boobu noonu bi ñuy dugg màkk ñoom accrochage bu amoon ak yenn ci kuffaaru Quraysh yi ci la Seydina Kurz ibn Jaabir daal di génne àddina te du moom rek ak Hubaysh ibn ashar alxuzaa'i ñoom ñaar ci lañ leen rey ci accrochage yooyu amoon ci ñi àndoon ak seydina xaalid ibn al walid keroog ci fatxu makka radiyallahu anhu te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam new leen loon duggaleen foofu kon moom foofu la génne àddina ci yawmul fatx mooy bés bi nga xamante ne ni ci la ñuy ubbi makka du huitième année bi ci la génne àddina ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te ki ne woon amiram di Xaalid ibn al Walid radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma kon loolu moo doon mooy tarjama Kurz Seydina Kurz ibn Jaabir al Fihri radiyallahu taala anhu wa ardaahu léegi ghazwatu bala ñu pare fii muy ghazwatu badrinil ula bi te ñu gën ko xamee ndax xur lan moo tax ñu tudde ko safwaan ndax xur wi imaam ibn isxaaq dane xatta balaga waadiyan yuqaalu lahu safwaan kene moom euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa génn doon dàq ji Kurz ibn Jaabir ba ni muy àggee ci wenn xur woo xam ne ñu ngi koy wax Safwaan ci côté Badar te lii mooy ghazwatu Badrinil ula léegi kan moo yoroon drapeau bi imaam al-Waaqidi rahmatullah mu ne wa kaana liwaa'uhu ma'a Ali ibn Abi Taalib mu ne euh, ki nga xam ne nag moo yoroon drapeau am moo doon jour boobu ci ghazwatu Safwaan di Badrinil ula moo doon seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi di ñu continuer ginnaaw loolu mu ne euh, kon summa rajaca rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila almadina fa aqaama biha baqiyata jumaadal aaxira wa rajaban wa sha'ban imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jógee ci gazwatu safwaan di badrinil ula ci la nee na mu dellu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne fa aqaama biha mu daal di des madinatul munawwara baqiyata jumaadal aaxira bul fàtte dat yi ba léegi jàppal jóge woon nañ rajab sariya bu kan ki nga xamante ne mais dangay gis ne rajab gis nga li tax euh, kii ne imaam ibn Ishaq ne huit lañu woon waa ñoom Sa'd ibn Abi Sa'd ibn Abi Waqqas da ngay xam ne lool kon xeex taxu lañu woon jóg moo tax xadis biñ la wax bu imaam Ahmad bii imaam euh, euh, al-Bayhaqi bi ci Abdallah il xadis bu wérul du tout ndax dafa nekkoon weer yoo xam ne comme ni ñu koy gisee léegi mooy ne yonent bi alayhi salaatu wasallam da bañ ko ci xeex kon yónniwu leen woon ci mois rajab ngir ñu xeex mais bul fàtte li imaam li euh, al mal'un Abu Jahl Hisham waxoon ne yéen xam ngeen ne Muhammad alayhi salaatu wasalaam qad nazala qad nazala Yathriba wa ba'atha talaa'i'ahu mu ne xam leen ne yonent bi alayhi bi Muhammad alayhi salaatu wasalaam kat wàcc na Yathrib ba pare yónni ñi nga xam ne ñooy see ñi koy yëddul di ñu yëddu di xool ci lan lañu nekk suñuy mouvement ak suñuy dem ak dikk mooy nga xam ne mu nekk sariya istitla'iya pour trouver des informations recueillir des informations comme ni ko waa arme yi wax nga xam ne bala ñoo xeex léegi dañuy yónni ay drone mu jël ay photo yu bari jël ay information yu bari ba xam mbir yi sites yi stratégique ci dëkk bi yépp ñu daal di koy photo xam ko door a tàmbale mu ne Abu Jahlin da ne woon moom yónni na ñooñu di ñu xool kon na ngeen ko moytu bu leen jaar non seulement fa mu nekk mais bu leen fa jege mooy ne rajab yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bokkoon ci ashhurul hurum yi yi nga xamante ne nii dañ leen a wormaal dañ yàlla moo leen wormaal def ci ñoom loo xamante ne ni lu particulier la te wax naa la bi ci bi nga xam ne moom moo ci euh, euh, wéet mooy rajab di rajabu mudar weer woowu ñuy askane naan rajabu mudar yonent bi alayhi salaatu wasalaam imaam ibn Sa'd dane bi muy yónni Euh, Sa'd ibn Abi Waqqas thamaniyata rahtin la woon huit lañu woon loolu xam nga huit personnes doo ko yónni ngir mu xare ji mooy ngir ñu uti ñu uti lan ay information la moo tax yoon ndax dinañ gis li li tax ñu ñemee wax lii te ci mooy li ñu xam li l'islam di tere ku xeex ci euh, jamono jooju waaye tamit li yonent bi alayhi salaatu salaam réagir ci li nga xam ne dinañ ko gis léegi mooy li topp ci li ñu war a gis nii moo topp moom lañu ñu a gis insha allah mooy ne daji kon imaam ibn Isaaq ne bi mu delloo ghazwatu Safwan mu daal di des madinatul wara li nga xam ne nekk fa li des ci jumaadal aaxira gu mujj bi wa rajaban ak rajab ba léegi ci ñaareelu année bi ginnaaw gàddaay gi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wa Sha'bana ak Sha'ban lii nii lépp nag du imaam Ibn Isxaaq rek ko wax waaye imaam al wax na ko ci al-Maghaazi ak imaam Ibn Sa'd ci at ak Ibn Sayyid naas boo demee ci Uyuunul Athar di fa fekk wax ji eh, bi nga xamante ne nag ci la def lool moom imaam yi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di fay. des lim la wax noonu muy li des ci jumaadal aaxira ak rajab di weeru isra wal ak sha'ban di weer wi nga xam ne moo jiitu euh, li nga xam ne mooy ramadan mooy imaam ibn isxaaq ne wa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdallah ibn jahshin ibn riyaab al fi rajabin maqfalahu min badrinil ula mu ne imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam desee foofu madina kon jumaadal aaxira wa rajaban ci rajab googu nag nee na ci la yónnee abdullah ibn jahshin radiyallahu taala anhu wa ardaa ibn ri'aabin di doomi ri'aab al asadi te bokkoon ci kojug asad mu ne maqfalahu min badrinil ula bi nga xamante ne nii bi mu dëppee ci badrinil ula di ghazwatu safwan directement bi mu agsee jeex jumaadal aaxira bi nga xam ne waxoon nañ la ne ay guddi la paase foofu la ca safwan ci jumaada al ula mu daal di fay jóge ñëw fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara ci rajab mu daal di yónni sa abdullah ibn jahsh di doomi riab al asadi ci rajab te moom gisoon nañ ko di sayyidina abdullah ibn jahsh bi nga xam ne ci lañuy gis it ñi gàddaayoon waa kër jahsh ñi génnoon jóge woon makkatal mukarrama ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñoom ñépp demandoo ba kuffaaru Quraysh ni kilifa fa Abu Jahlin ne al Abbaas Abdul Muttalib gis nga kër gu wéet gii ba bunt yi ku ko xoolati foog ne fii kenn masu fee dëkk lii lépp innama huwa amalu ibn lii lépp sa doomi sa sa jëfi doomi bokk bi la di Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo jëf lii lépp ba ñu nee foofu di wax ñu naan déet Seydina Abu Sufyaan wa kaana idin ala jamono yoo ci mu ngi woon ci yéeféri mu daal di jël moom kër ga daal koy bu doon ci waxi tey titre foncé ko ci seen tur moom Abdullah ibn Jahsh boobu moom la yónni ci mois Rajab bi mu jógee ghazwatu Safwan di Badrinul Ula imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne wa ba'asa ma'ahu thamaniyata rahtin min almuhaajiriin mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy yónnee huit ci ñi nga xam ne ñooy muhaajiruuna yi laysa fihim min al ahad amul kenn kenn kenn kenn ci ñoom ci waa lansaar koo xamante ne nii bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la yónni woon ak Seydina Abdullah ibn te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu bi mu ñëwee Madina ba léegi saa buy génn du génn ku benn ansaar yi waaye bu yónnee tamit du yónni koo xamante ne ab ansaar yi ci la bokk ndax bokkul woon ci li ñu jëloon accord fële ca aqabatu mina radiyallahu ta'ala anhum yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko yónni waa Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu dane ko moo na imaam ibn Isxaaq ne wa kataba lahu kitaaban wa amarahu an laa yanzura fiihi xatta yasiira yawmayni summa yanzura fiihi fa yamdi lima amarahu lima amarahu bihi wala yastakrihu min wala yastakrihu min asxaabihi axada neena nee na yonent bi aleyhi salaatu nag bi mu koy yónni wa kataba lahu kitaaban da koo bindal benn lettre bindal ko ci benn këyit jox ko ko wa amarahu an laa yanzura fiihi xatta yasiira yawmayn thumma yanzura fiihi mu ne ko nag lettre bii ma la jox bu ko ubbi yonent bi aleyhi salaatu jox ko Abdullah ibn ne ko leetre bi téye ko te bu ko ubbi lulul yow ak ñi ma yónni ngir ngeen doxi mission bii hatta yasiira yawmayn ba mu deux jours fekk leen ci yoon wi il faut deux jours passer bu deux jours yi passé bu boobaa mën nga ko ubbi summa yanzura fii bu boobaa nga ubbi ko nga xool li ne ci biir mu ne ko nag boo xoolee li ci biir nanga wëyal fa yamdiya lima amarahu bi ngir bu ko ubbee gis instruction yi ci yonent bi alayhi salaatu salaam def lim ko ci digal mu daldi di lool daal di koy dox waaye nag mu ne ko wala yastakriha min ashaabi ahad ne ko nag ñi mu àndaloon muy huit ñi ñi mu àndaloon ñooñu mu ne nag bu ci forcer kenn ngir mu topp la yow daal boo demee deux jours bu ngeen doxee ba deux jours ubbil lettre bi liñ ci fekk yow moom dama laa digal nga defal ma li ma la li ma ci bind kantaa ñi ànd ak yow bu ñu nee ñoom non ñun nag mënuñu dañuy ñibbi quoi ñun lool non dañuy dem mu ne ku ne day ñibbi bàyyi ko mu ñibbi ndax jamono ji xare nekkul woon lan farata bul fàtte ne ñu ngi ci phase udina lilladina na bi annahum zulimu wa anna allaha wa anna wa inna allaha ala nasrihim la qadir bul fàtte ne ci phase boobu lañ nekk mooy phase euh, li nga xamante ne mooy ndigal lii suñu boroom joxewoon woon permission que ni ñoom man nañu ñi ñu tooñ man nañoo dañ leen a ñoom de buuru yàlla jox na leen ndigal ci xeex kon du loo xam ne farataal da bul fàtte Euh, étape yi imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi waxoon que ne xare dafa commencé dafa nekkoon muharraman lu ñu araamaloon Makka ak début Medina ginnaaw gi ñu permettre ko ci udina lilladina yuqaataluun ginnaaw gi mu nekk farata ci kaw ñi leen xeex wa qaatilu lladina yuqaatiluunakum xeex leen ak ñi nga xam ne ñooy xeex ak yéen kon mu nekk farata ci riposte mais bii nii ndi mooy ne permission rek lool moo tax yonent bi alei salatu ne ko te demee ñaari fan nga ubbi lettre bi xool yow moom Abdullah ibn Jahsh yow dama laa digal nga def li ma la wax kantaa ñi ànd ak yow bu ci bu ci forcer kenn bul ne kenn mu topp la par force voilà loolu la ko yonent bi aleyhi salatu wassalaam wax ah! moo tax lii nii bokk na ci li muhaddisuun entre parenthèses di tegtaloo ci nit bu la bindalee téere mooy bokk na ci ñiy ute xam-xam alkitaaba nit bindal la ay ano al munaawala voilà mooy man ma bind sama téere wala yor sama xadis samay xadis yoo xam ne dama koo jàng yow nga ñëw ma jël ko daal di la koy jox jox la téere bi ngir nga jàngali ci biir daal di koy riwaaye daal di koy mën nga koo jële ci man loolu mooy lii nii bokk na ci yi nga xam ne day appuyer loolu noonu am na yeneen euh, yoo xam ne euh, ci boroom xam-xamu xadiis yi ci ilmul mustalax dañ ko fay gën yaatal wàll wi waaye lii point la boo xam ne bu ñu mën a souligner la que yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ko ne am jëlal këyit gi nga dox ñaari fan boo demee ba foog nga door koo ubbi te boo demee nga jëfe li ko li ci ne loolu moo tax sa sëriñ mën nga jële ci noonu tamit xam-xam mu jox la téere boo xam ne wala xadis yoo xam ne da ko riwa xadis yoo xam ne da ko riwaay ci benn téere taxawul wax la ko wala nga jàng ko ci koram comme al ard ak al kii euh, sama loolu defu ci benn ard mooy yow yaay gaaral yow yaay taxaw di jàng sëriñ biy déglu as bële as-sama'u nag mooy sëriñ yow yaay déglu sëriñ bi di jàng voilà bii nag am na beneen al-munawala mooy may sëriñ bi jël mbir mi daal di la koy jox bu boobaa loolu di nga ko mën a riwaaya di ko jële ci moom insha allah léegi moom la Abdullah ibn Jahsh daal di loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni léegi ñooñu noonu kon loolu mooy instruction yi mu ko jox digal yi mu ko jox ci biir lettre waaye waa huit ñooñu ñoo ñam huit ñooñu nga xam ne ñoo àndoon ak moom te kenn ci waa bokk ci ñépp di ay muhaajiruuna ñooñu ñooy ñan ñooñu nag insha allah la gis ci jataay bii di ñëw bala ñoo dugg bu ñu leen gisee ba pare ku ñëw ci defuloon tarjamaam insha allah ñu daal di koy defaale voilà ndax lool mooy gën woyof bu ñu ko fi bu ndax bés instant bii moom mooy saxaaba yi radiyallahu anhu da ngay gis ne dangay ngay gis ñu bari bés boo naan nañu bàyyi ba bii di ñëw wala nañ bàyyi ba beneen occasion bés boo ko fi defatee moom mooy boo mayul dootoo ci jaar moo tax kon insha allah dañuy euh, ci jotaay bii di ñëw imaam ibn Isaaq daal dina cité ñoo ñu xool ñooñu ñooy ñan ak ñan bu ko defee ñu def seen tarjama insha allah daal dina dugg nag ci sariya boobu di sariya Abdullah ibn Jahsh ibn Riyab radiyallahu taala anhu wa ardaa bu ko defee ñu xool lan moo fa xew eh, insha allahu taala kon nag foofu la ñuy yampuy pour tey ba bii li ñëw insha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin